amma ba'du fa yaqulu al-imaamu al-haafidu al-alamu abu zakariyaa yahya ibnu sharaf an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu s-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi s-saamini wa s-salaasiin waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala axada alxasan bnu caliyyin radiyallahu anhumaa tamratan min tamri sadaqa fajacalahaa fii fiihi faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kax kax irmi bihaa amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqa muttafaqun alayhi wa fi riwaaya ana laa taxillu lanaa sadaqa wa qawluhu kax kax yuqaal bi iskaanil xaa wa yuqaal bi kasrihaa ma'a tanwiin wa hiya kalimatu zajrin lissabiyyi ani almustaqdaraati wa kaana alxasanu radiyallahu anhu sabiyyan kon al'imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullahu taala di wax kon ci buntu bi di ci garab gi wala ci tool ci garab gi ci tool bi. Euh, muy xadis bu njëkk ginnaaw biñ gisee jotaay bii ñu génn li nga xam ne noonu la ubbee woon bunt bi ci li nga xamante ne nii mooy ci lenn ci alquraan euh, al azim euh, muy aay wa'mur ahlaka bis-salaati wastabir alayha ak yaa ayyuhal-ladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara léegi nag muy ubbi xadiis yi wàllu wi ci garab yi muy wàllu xadiis yi muy xadiis numéro deux cent quatre-vingt-dix-huit ñaar téeméer ak juróom ñeent fukk ak juróom ñett mu ne waan Abi Hurayrata xadiis mu ngi koy jële Seydina Mawlana Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na axada jël na alxasan ibnu aliyin alxasan di ali ibnu abi talib radiyallahu anhuma tamratan benn tàndarma min tamri sadaqa ci tàndarmay zakat yi dañ koy dajale mu jël ci benn tàndarma fa ja'alaha fii fiihi mu def ko ci gémmiñam fa qaala rasulullah mooy ngir lekk ko fa qaala mu wax rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa kax kax waaw mu ne ko kax kax kax kax imaamu Nawawi nee na wa qawluhu kax kax mu ne yuqaalu bi iskaanil xaa comme ni ma ko waxee noonu kax kax dañ koy wax ci sukkoon xaa waaye wa yuqaalu bi kasriha ma'a tanwin dañuy wax kaxin kaxin comme baxin baxin ak bax bax giñ ci gisoon même affaire yooyu moo amaat fii voilà kax kax wala kaxin kaxin wala kaxin kax waaw mu ne wa hiya kalimatu zajrin loolu nag kaddu jajj la li sabi yi gone yi anil mustaqzaraat fii nga xamante ne yu salta lu mu warul a def la waaw nga ne ko comme ngir jajj ko ban li ngeen fi ban ban bay waaw ak yu mel noonu bay bay wa kaana mu ne nag nekkoon na alxasanu sayyidna alxasan ibn ali mi radiyallahu sabiya xale la woon waaw voilà ndax moom après bada le <laughs> sayyidna ali daal di denc sayyidatu fatima radiyallahu anha ah radiyallahu anhuma kax nag dañuy wax kéex dañuy wax kéex di wax kax wala al imam al hafiz ibn hajar mu ne kax bi fathil kaa kaafi wa kasriha wa sukuunil mu'jama muthaqalan wa mukhaffafa waaw dañuy wax kaxin di wax kix waaw kixin waaw kix kax yooyu yëpp dañ koy wax waaw wa bi kasril xaa'i dañuy wax munawwana mooy ah kaxin wala kixin yooyu yëpp dañ koy wax wala kax kax waaw yooyu yëpp dañ koy wax mu ngi noonu le loolu li rat'i yi ngir jajj delloo gone gi loo xam da koy def te du noonu an tanaawulihi ba muy jël maa yastaqdar loo xam ne eh, lu ñu eh, seexlu la loo xam ne baaxul ci ay jikko di ko ay jikko ay jikko di ko di ko def voilà loolu baaxul ci waaw du lu rafet du lu eh, kii léegi nag kon yonentuwaay saa saam kon bi mu tàndarma ji di ko def ci li nga xamante ne mooy gémmiñam mu ne ko kax kax wala kaxin kaxin wala keex keex irmi biha ne ko sànni ko waaw ne ko sànni ko sànni ko tàndar ma nga dugal sa gémmiñ déedéet arrêté arrêté sànni ko sànni ko amaa alimta moo ndax xamoo annaa te ni ñun laa naqulu sadaqa du ñu lekk sarax xamoo woon lool mu ne xadiis bi muttafaqun alayhi al imaam buxaari imaam muslim rahmatullah alayhima nañ koy solo mu ne wa fii riwaaya ci suuf ana la taxillu lana sadaqa foofu yonent bay saa saam dane ñun laa taxillu inna laa taxillu lana sadaqa mooy li nga xam ne mooy sarax eh, nekkul loo xamante ne nii eh, daganul ci noonu inna laa taxillu lana sadaqa voilà loolu ci riwaay imaamu muslim rahmatullah alayhi la ñëw waaw kon nag nee na al imaamul Buxaari muslim ñoo ko solo léegi laaj bi mooy kon est ñoom ñaar dong ñoom ñoo ko solo. ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo waaye naka noonu al Abu Dawud rahmatullahi al imaamu Bukhari ko ci bërëb yu bari naka noonu imaamu Muslim naka noonu tamit al imaamu Bukhari rahimahullahu ta'ala ban moo ci ginne du bi bi gën a niroog suñu hadis bi ci ni nga xamante ne ni noonee la ko al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala daal di soloowe voilà mooy voilà mooy kitaabu kitaabu zaka baabu maa yuzkaru fi sadaqati fi sadaqati linnabi mu ne haddathana Adam al imaamu al Buxaari mu ne nettali nañu Adam bi Adam ibn Abi Iyaas Abdurrahmaan Abul Hasan al Asqalaani al Xuraasaani al Marwazi ah al-Marwazi zi du zi de al-Marwazi at-Tamimi ah mawlaahum al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala kon Adam ibn Abi Iyas qala haddathana Shu'ba mi nekk ñu nettal mooy Shu'ba di amirul mu'minin ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam amirul mu'minin rahimahullah al-Basri rahmatullah alayhi qala haddathana Muhammad ibn Ziyad mu ne moom Shu'ba haddathana nettal nañu Muhammad ibn Ziyad di Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Jumahi mawlahum al-Basri Abu al-Harith rahimahullah ta'ala qala mu ne sami'tu dégg na Abaa Hurayrata radiyallahu anhu qaala akhadha al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhumaa tamratan min tamri sadaqa faja'alahaa fii fiihi faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam kaxin kaxin wala kaxin kax liyatraha thumma qaala amaa sha'arta annaa laa na'kulu sadaqa nii la ko al imaam daal di indi al Buxaari bi gën a jege kuy ci suñu buntu. Kaana al-imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj Abul Husayn rahimahullahu taala moom boo xam la al imaam euh, an-Nawawi mooy kàddu yu mu indi moom la indi te moom la indi mooy ci kitaabu zaka baabu buntu bi surah yi def tahrimu zaka ala rasulillah wa ala alihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh al-Anbari gis nañ ko kañ hadith yi la ñu génnoon muy Ubaydillah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Hurr ibn Maalik Abu Amr at-Tamiimiyu al-Anbariyu al-Basriyu rahimahullahu ta'aala mu ne qaala haddathanii abii abii mooy euh, Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Muthannaa al-Basriyu al-Qaadiyu rahimahullahu ta'aala qaala mu ne haddathanaa Shu'batu gis nga Shu'ba mooy madaarul hadiis mu gis nañ ko sànq ibn al-Hajjaaj ibn Ward al-Ataki wa Abu Bistam amirul mu'minin al-Basri rahimahullahu ta'ala an Muhammad mu ne wa huwa ibn Ziyad muy Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi al-Juma al-Juma al-Jumahi gis nañ ko sànq moom ci riwaaya Imaamul Buxaari Muhammad ibn Ziyad an Muhammad wa huwa ibn Ziyad sami'a Abaa Hurayrata yaquulu ghadaa al-Hasan ibn Ali tamratan radiyallahu anhumaa tamratan min tamri sadaqa faja'alahaa fii fiihi faqaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam kix kix irmi biha ama alimta anna la nakulu sadaqa gis nga mu ngi nii waaw eh, nii la ko al imam kanta fële nga xam ne moom la wax moom al fi riwaya am na ci riwaaya boo dana anna la tahillu lana sadaqa Muslim ibnu al-Hajjaji rahmatullahi alayhi moom moo ko indi Euh, mu ngi noonu al imaamu euh, euh, muslim rahmatullahi alayhi moom moo andi loolu le kon hadis yaa ngi noonu nga xamante ne ni mooy wane lii nga xam ne moom la al bëgg indi fii léegi mu des ñu ñëw nag ci li nga xamante ne ni moo jëm ci njàngat yi ak. ban lëkkaale la am ak li nga xamante ne ni mooy suñu bunt bi mooy premièrement <coughs> ñu ngi ci bunt bi nga xam ne waru jàngal say sa njaboot say doom ñi ràññee waaw des gone di ràññee nga xam ne ab liir la wala xamagul kooku maa nga koy orienté noonu rek mais pas di abul benn rigueur yi ndax moom ràññeewul ràññeewul xamul voilà moo tax même boo ko ko teree dara sax du xam lan moo tax boo ko expliquer du comprendre kooku taxul ñuy wax mais ki ràññee jëm kaw ci topp yàlla ak di leen tere yoo xam ne ñuy wuteeg yooyu di leen yar yonent bi alayhi salaatu salaam na xadiis bi imaam da koo indi rahimahullahu taala ngir mu nekk koo xamante ne nii ah, day leeral loolee mu ne Seydina Al Hasan ibn Ali gone la woon waaw moom gone la woon bi yonent bi alayhi salaam bi génn àddina bi yonent bi alayhi salaam bi génn àddina amul huit ans Badar ci ñaareelu at mi la am te wax naa la après Badar ki Seydina Ali radiyallahu anhu doon ci Sayyidatu Fatima radiyallahu anha <laughs> waaw te yonent bi alayhi salaam ci jaal beenu onze la onze la génn àddina mais malgré li nekk gone lii bi muy xew yonent bi saa tàndarma la Seydina al-Hasan ibn Ali jël dugal ci mais tàndarmay zakat bi mais comme que yonent bi saa saam du lekk zakat ak ak ak njabootam waaw parce que loolu daa xaraam ci ñoom moo tax yonent bi saa moo tax xaadisatu Salmaan <laughs> al-Faarisiyu <laughs> comme que loolu da koo xamoon te loolu téere yi njëkk yi dañ ko dañ ko leeraloon. bi ñu doon wër al-baahith an al-haqiqa Seydina Salman radiyallahu anhu kàngam yam jaaroon ca prêtre ak ña ko ca naxat ak yooyu yëpp en tout bokkoon na ci li mu xam ne melo yonent bi bi bi bi bu mu jug jamono alhamdulilah du lekk sarax mais lekk adiya kano Seydina Salman bokk na ci nam ko dafa ñëw la ngay indi tëggug tàndarma mais fekk yonent bi toog ak saxaabaan yi Medina radiyallahu anhu mu ne lii sarax la sadaqa la yonent bi saa saam ne saxaabaan yi lekk leen mu ne ah benn mu bàyyi ba benn jour mu ñëwaat indiwaat bu mel noonu ne yonent bi lii nag hadiya la nee na yonent lekk ci ñoom ñu lekk ma ne ah benn ngoog ak xaatamu nubuwwa bi nga xam ne yonent bi saa salaam <laughs> xam ne moom moo ko indi mu ñëw nekk te gannaaw yonent bi saa salaam beneen yoon <laughs> yonent bi saa salaam xam ne li ko tax a jóg mu xaw a wàcc mbaggam sëy naa euh, kii gis ko <laughs> Salman radiyallahu anhu mooy yonent bi saa salaam sarax mooy zakat ak yooyu daganu ko woon. loolu moo tax keroog ci xaadisatul Barira Barira waxoon nañ ko fi bi ñu gis Barira radiyallahu anha bi nga xamante ne nii ci lañ ko sarax euh, benn ndawal moo xam ne ñu ngi koy togg ci kër Sayyidat kër yonent ni Sayyidatu Aïsha ba muy ba muy ba muy bax di di di di di di xeeñ neex yonent way saasaam ñëw ne lii ma gis ci burma gi nag ñu ne ko lii de Bariira lañ ko lañ ko lañ ko jox sarax mu ne hiya laha sadaqa wa minha hadiya voilà mu ne moom ci moom sarax la mais moom bu ñu koy jox ngir man ma lekk ci moom barira loolu hadiya la ma ko defal voilà nga xam ne al jihatu jihatun munfakka mooy wàll yi dafa wute bu dee ñi ko jox barira sarax lañ ko jox waaye barira bu ko jëlee di ko jox yonent bi alayhi salaatu salaam loolu moom hadiya la ci la ci am yéene kon nag mu ngi noonu la mooy lool moo tax ci yeneen riwaaye yi euh, yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax euh, waxu ko rek ne ko Euh, euh, euh, li tax mu xëcc ko ci gémmiñam ndax da koo sex waaye moo xam da koo sex mu génn ko ak lu'abiha waaw mu ngi am mu ngi mu ngi tooy xet ci gémmiñ gi yonent bi alayhi salaam gaal di koy génn ci gémmiñ gi waaw allahu akbar moo tax waaw fa saala lu'abuha fa rafa'a ra'sahu fa idha tamratun fiha fiha waaw waaw am na boo xam ne ren tubaab saa saam dafa jël loxoom xaw koo duur ci lex bi tuuti nii ne ko nii bës ko génne ko waaw fa daraba nabi sallallahu alayhi wa waaw duur nii mooy ci riwaay imaam muslim da imaam muslim amee kii euh, kii euh, par riwaay imaam muslim ar-Rabi' ibn muslim foofu da yonent way saa saa bi bi Seydina Alxasan jëlee tàndarma bi falam yaftun lahu nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta qaama yasil ba mu ba laaj kii baabam yi mooy tifli bi di di di di di di di di di di roogalaat yonent way saa saa ci lañ kii ngir mu génn même dugg na ba ne génne li mu sax waaw après nag mu ngi doon ne ko kex kex wala kax kax wala kaxin kax. wala këxin këx mooy génneel génneel génneel waaw <laughs> li yatraha lu tax ngir mu sànni ko ngir mu sànni loolee mu sex waaw moo tax bële mu ne ko irmi biha ci riwaay bii ñoom sànni ko sànni ko waaw sànni ko sànni ko alqiha ya bunay alqiha ya bunay ci beneen <laughs> riwaaya ne ko ci riwaay imam euh, bi nekk ci Seydina Ahmad ibn Hanbal ne ko sànni lii sama ndoom sànni lii lii nga sex waaw mu ngi noonu mooy non seulement kon booy jàngale man nga wax wax joo xam ne ki ngay waxal da koy xam mais loo xam ne ono ah, ah, onomatopée ngeen di wax loo xam ne comme booy toppatoo ganaar yi ñu naan ganaar yi dañ naan kokoriko te loolu affaire affaire euh, kii rek la tradition la am na ñoo xam ne ñoom dégguñu kokoriko euh, fii mu ne le japonais moom déggul tubaab bi moo naan ginaar gi naan kokoriko mais japonais bi pour moom ginaar gi waxul kokoriko ah waaw <laughs> ñeneen trouble ñoom ku nekk na ngay dégg mooy loolu nag ngay jéem topp ba wala naan ndox ndox danaan bokk bokk bokk bokk loolu mooy ama onomatopée ko kiix kiix mais waaw jàjje bul def bàyyi mooy wax na waaye def na tamit loo xam ne luy wane ne lii da nga koo war a bàyyi mooy loolu lépp bu jaree lool di leeral mbir mooy lépp mooy yoo mën a kii ngir mu mën koo xam rek defal hmm. mu ne ko nag bi mu ko kiiwee baax na ci nit ki buy jàngale hein mu leeral bu nee bu nee nit bàyyi lii mu wax ko lu tax waaw mu ne ko bi mu ko nee sànni ko kix kix wala kax kax amaa alimta ndax xamoo waaw loolu dinañ ko wax koo xam ne ndax même xamul <laughs> xam woon lii gone la woon xamul woon àtte bi mais ngay wax nit mel ni moom daa xam nga naan ko ndax xamuloo waaw amaa alimta ndax xamuloo an naa laa naqulu sadaqa que ñun duñu lekk zakat ah ba nga ciy jël benn di lekk nii. waaw ndax lool min aqdarin nas euh, euh, lii nga xamante ne nii mooy zakat tuhratun lil mal la mooy salte salte yi alal yi nekk ci alalu nit ñi nga xamante ne nii nit ki ah man na cee wax wax yu amul man na cee jëf-jëf yu kiiwul yooyu yëpp ngir mu génn ci yooyu setal ko te tamit di ko yokk barke loolu la borom bi nag digle saraxe ak jaamu yàlla waaw léegi yooyu nag muy dindi loolu nag waa kër yonente mi alayhi salaatu wa salaam suñu borooma na innamaa yuriidu llaahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiiraa dëgg dëgg li boroom di namm ci yéen mooy mu dindil leen dàqal leen wëyal leen mu sori leen ar-rijsa lépp luy takk takk ak salte ci biir ak ci biti ahlal bayt yéen waa kër yonente mi alayhi salaatu wa salaam wa yutahhirakum mu laabal leen tathiiraa jéggi dayo ci laab loolu moo tax loolu noonu daganul ci ñoom ndax loolu euh, euh, tuhra euh, day setal alal yi loolu salte la ci ñoom déedéet waaw moo tax boroom bi nag defal leen ci xumus bi ci butin de guerre bi ci ganima bi mu defal leen xumus ga waaw waaw kay léegi foofu la leen jox lam leen di jox léegi nag moo tax mu ne ko al xanaa yógoo ni ñun duñu lekk loolu ah ci beneen riwaayu comme ni wax xanaa yóbbu inna la tahillu lana sadaqa xamoo ne sarax ñun daganuñu ah beneen inna sadaqata la tahillu li mu ali muhammadin beneen bi la tahillu li muhammadin wala li ali muhammad xanaa yóbbu ne sarax zakat daganul waa kër Seydina Muhammad waaye daganul ñi nga xamante ne ni mooy euh, euh, mooy euh, ay ñoñam kon nag lii lépp day wane ne kon sarax zakat. moo tax bu ñuy joxe zakat kenn du ci boole waa ahlul bayt waaw waaw moom man nga leen a jox hadiya ak leneen waaye zakat kenn du leen ci jox même bu dee way ñàkk lañ kenn bu leen ci jox léegi nag est ce que waa banu hashim kese lañ wala waa banu mutalib ci lañ shafi'i yi rahmatullah alayhim dañ ne ci lañ ndax yeneen tuwaay saa saa moo ne woon ñu nag waa banu mutalib mooy frère hashim la woon. ñun ci jaahiliya ñoo mas ànd naka noon ci l'islam Ubayd Ubayd ibn Ubayd ibn al-Harith mi njëkk a faat Badar ci jullit ñi kooku ci ñoom la bokkoon waaw ah, ibn al-Harith ibn al-Muttalib voilà ñooñu nga xam ne yonent way sa xam dana ñoom ñoo mas a bokk lépp ci jaahiliya ak ci l'islam moo tax Shafi'i yi ne loolu la ñenn ñi ne noo Banu Hashim kese la ko Maliki yi am ñoo xam ne moom dañ ne waa Quraysh ñëpp la waaye eh, loolu dafa sori waa Quraysh yëpp moom loolu day sori léegi lii daal li nga xam ne mooy lëkkaale mag suñu bunt bi mooy yonent bi alayhi salaam Seydina Al-Hasan gone la def na loo xam ne du kii deful ni gaa yu laxiste yooyu gone yi di def loolu ñu toog rek di xoole waaw da ngay gis ay nit ñoo xam ne vraiment sont de laxiste de xaw ma de de naissance quoi dañuy bàyyi bu dañuy tënk dëkk beeg kii ñu mel ni nekkuñu fi mel ni amul kilifa bu nekk seen wet. wal iyaazu billaah loolu nag waru waaw loolu nag waru yonent bi alayhi salaam bi Seydina Al-Hasan da génn ci gémmiñ gi waaw amul jot na koo fex wala la benn waaye jënd mais yeneen trois cent ans lii mooy eh, kii li ngay xëcc nii mais noonu la <laughs> waaw mooy mu xëcc ko ne ko déedéet xanaa xamoo ne ba pare mu leeral ko mool mooy gone yi du da kere rek saa nga leen di wax li ñu leen di tere lu tax dañ leen di wax ndax am nañu mu mu majiz la. waaw mooy nekk na koo xam ne day ràññee bu ñëw rek jàppe leen ay machine ay bu leen def teel def nii kese den expliqué di wax di waxtaan di wax ñoom dina xamal ni waa lii boo gisee lii ñu la koy tere lii moo tax boo gisee lii ñu la def ko lii moo tax voilà loolu parce que am nañ capacité de comprendre buñ jàpp ne ñoom ay kon lañu yoo xam ne xamuñ dara wala ay ñoo xam ne seen bopp yi dara nawu ci déedéet ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne boo mooyul sax ñoo la gën a yeewu yow voilà kon nag bu ñu leen minimiser kon nag mu ngi noon di yar sa doom bu dee def na loo xam ne warul ak ni nga xam ne noonu la gën a rafete ke ke xir mi bi ha ba pare wax ko lan moo tax muy def loolu waaw te tamit léeg-léeg mooy jàjji wala tere leen yemul rek ci wax ndax yonent bi saa dafa def wax ak xëcc ko ci gémmiñ gi fekk mu ngi ko fex mu génn ko ci gémmiñam kon loolu lépp ab yar bi day amaale wax waaye day amaale jëf bu dee jaral na ko wallahu taala alam léegi nag al imaamul xaafidu Nawawi